خير دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquuqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom ni leen ko waxe woon rek ñu fas yéene dalal suñu mbokku Serigne Kosso Sy bàyyi ko ba Tëngéej euh, mu ñëw tey jii bokk ak ñun jotaay bi fas yéene ànd ak ñun ci tomb boo xamante ne tomb bu am solo la muy sabilul wusul mu yoon wi nga xam ne ci la nit ki mën a jaar ba àgg ci boromam subhanahu wa kon ginnaaw bi ñu ko massa coono jéggul ko tamit ci déplacement gi waaye tamit mu xam gu mu xam ne lu ko jar la ndax béréb boo xamante ne soo fa jógee jëm jéego ya ngay seqi ak nekk nga nga fay nekk lépp aw yiw la ci bindal loolu yaakaar naa ne lu ko ab jullit jënd rek jar na ko moo tax biñ ko waxee jataay yu mel ni tamit amul benn jafe-jafe boo xamante ne indi na ko ci da ko yombal lool lool loolu nag ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala fay ko ci gën jaa rafeti kaw fay kon ni ma ko waxee rek incha allah sëriñ Kosso Sy moom la ñu dalal fi jotaay bi tey bu fas yéene ànd ak ñun ci tom bii nga xamante ne moom laa wax léegi rek mën nañoo wax ne rek fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foofu lañ ko jaarale muy e, def ci moom ab tarbiya jàngal ko téere suñu borom subhanahu wa ta'ala bi jàngal ko tamit téere yi xam-xam yi nga xamante ne ci la ñuy sukkandiku ngir mën a jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jànge alxuraanul karim ci daara yi sëriñ Aboubacar Mbay fële ci njandaate bi koo xamante ne waajuram ñu ngi bokkoon ci jëwriñ kàngam yi nga xamante ne ñoo àndoon ak borom daal mooti di ko ñu xam ci ëtt bii nii ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi tamit fële ci tëngéej la jànge xam-xam ci ku ñuy wax sëriñ Jibril Jum ginnaaw bi mu jàngee xam-xam ba noppi tamit ci wàll googu rek la nekk di yëngatu muy jàng ak jàngale waaye nag boole ci tamit ci geneen wàll goo xamante ne xaj na yàlla baax na ko ko muy yóbbu ay nit fële ca baytilaahil xaraam muy aji màkk gi depuis 2011 moom dafay yëngatu ci yóbbu ay nit fële ci màkkatal mukarrama ñu ñaan yàlla subhaanahu wa mu jàppale ko ci te defal ko ci ndam kon mën nañu wax ne moom yëngu yëpp rek génnul ci jàng ak jàngale ak dimbali jullit ñi ci wàll gi nga xamante ne yàlla baaxe na ko tey jii nag mu ñëw bokk ak ñun jataay bi fas yéene ànd ak ñun ci tomb bi ma wax léegi te mooy sabilul wusuul muy yoon wi nga xamante ne moom la nit ki mën a jaar bàgg ci boromam yoon woowu nag daf dara daf ci jiituwut nit ki fexe ba laabal boppam maanaam laabal jëmmam waaye nag laabal xolam ci lépp loo xamante ne ab gàllankoor la buy dox digganteem ak àgg ci boromam kon lii nekk tom boo xamante ne tom bu am solo la boo xamante ne moom la ñu sëriñ bi fas yéenee andil tey jii ñu ànd ko ñun jàngal ko incha allah ñu fàttali rek ne suba ci àllarba ji incha allah sëriñ Moustapha Guèye Badar la ñuy fas yéenee àndal ci daruratu taf'il shumuliyatil fiqh mooy war gi nga xamante ne war na. matalek matalek fiq war na ko matale su dee ci alxames ji sëriñ Mouhamadou Kama Thiaw la ñuy àndal ci at tawassul baynal mujjizina wal mani'in mooy ñaan ci barkeb diw ñi nga xamante ne ñoo koy daganal ak ñi nga xam ñoo koy aaye bu dee ci euh, bis bi ci topp di àjjuma ji sëriñ Maam Thierno Mbacké moom la dalal ci al islam wal hurriya muy l'islam ak moom sa bopp bu dee ci gaaw bi sëriñ Modou Diouf ci moom lañuy ñuy dalal ci gox goxaan yi mooy acte 3 de la décentralisation bu dee ci dibeer ji euh, Mouhamad Moustapha Diop di médecin chef fële ca Thiès moom la ñuy dalal fi jataay bi muy andi alwiqaayatu xayru min al mooy fagaru moo gën faj bu dee altine sëriñ Mouhamadou Mbar Mourtada Mbacke Ndiogu moom la ñuy dalal ci alxitma fi tariqatil muridiyya mooy xitma ci yoonu murid bu dee talaata ji incha allah sëriñ Hamza Mbacke moom sëriñ Abdul Ahad moom la ñuy fas yéene dalal incha allah kon loolu mooy programme euh, sëriñ bi nga xamante ni incha allah moom la ñuy dugg moom la dugg tey jii nii. maanaam ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci rajo yi Darou Moukhty FM ak Ñaaxeen FM. ak góor góorlu FM bi nekk Kébémer ñetti rajo yooyu ñoom endirect moom la ñuy def waxtaan wi. bu dee ci ñi nga xamante ne ñuy tegaat waxtaan yi ba tey ku ñu topp ci benn FM ñoom 17 la ñuy teg waxtaan wi RFM bu Mbacké 0h Sud FM 22h30 Touba Mbacké FM 22h30 ba tey Jant bi FM 0h Lamp Fall FM Touba 23h Lamp Fall FM Dakar ginnaaw bu ñu naafila ba noppi mu Moubarak FM Diourbel. dix heures wala vingt trois kon rajo ci ànd ku ci bëgg ànd ak ñu waxtaan yi rek incha allah boo jàppee benn ci rajo yooyu rek mën nga ci ànd ak ñun. tamit réseau yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Darou Moukhty réseau yëpp dañuy teg waxtaan yi nii bu dee ci télévision yi Lamp Fall TV zéro heure dañuy teg waxtaan wi Touba TV 17 heures Diaspora 24 zéro heure wala 13 heures bu dee ci internet bi Bichri TV euh, Touba. vision al azhar touba point com Murid TV touba info ak Bawal Média yooyu yëpp incha allah ku ci euh, dugg rek da nga mën a ànd ak ñun ci jotaay yi nga xamante ne moom la ñu amal fii ci ci béréb tel sell bi kon incha allah li ñuy def rek moom mooy dañuy jox sëriñ kosu si ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey muy tomb bi nga xamante ne moom laa wax léegi te mooy sabit wusul yàlla ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiima siraatal laziina an'amta alayhim gayril maxduubi alayhim wala daalliin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu ak te di leen balu ak itam di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ni lottul ci dara mu jéggal ñu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu santee sunu boroom subhanahu wa ta'ala mi nga xam ni lott nañ ci matal ak cantam waaye ñu wax la yonent yàlla Muusa alayhi waxoon ci déyaaleem ya yonent yàlla Muusa ba mu ne sunu boroom naka laa lay sante ndax yow yaa ma bind bindal ma ab xol bindal ma ay cër sunu boroom daf ko ni mahrifatuka li sukun mahrifatuka li saalika shukrun xam gi nga xam ni war nga maa sant rek ak cant la waaye ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ni wax na ne awlaa naasi bi yowmal ak aksaruhum alayya salaatan ki yàlla yónni woon ci ñun nee na bu yowmal xiyaam ñëwee ba lépp lu sunu borom bindan teew ki may gën a jege mooy kii ëpp lu mu julli ci man sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom nee na ko yaa muhammad man salla alayka amartu sab'ina alfa malak yu salluna alayhi bi nee na sunu borom nee na ko yow muhammad sallallahu képp ku julli ci yow danaa digal juróom-ñaar fukki junniy malaayika ñu julli ci yow te képp ku juróom-ñaar fukki junniy malaayika julli ci yaw doo dee mukk te gisoo sa wàccuwaay ci biir aljanna sallallahu alayhi wa wa sharafa wa karama wa asama xadrahu xaala naam naam aadamu alayhi fa wajada awaahu indahu fa madda ilayha yadda fa xaala jibril laa tamassaha ata tuhti mahraha xaala wa ma mahruha ya xaal asalaatu ala muhammad ibni abdillahi xayru xalqillaahi sallallahu alayhi wa sallam bi nee na bi yàlla bindee aadama mu nelaw ci keppaaru arash sunu boroom dafa rocc ci faaram bind ci awa bi mu yeewoo rek xemmem awaa bëgg a ci loxo bi teg ko ko sidna jibril wax ca fa mu ne ni ko laa tamassaha bul ko laal ata tuhti mahraha lu dul nga jox ko ak cenam xaala wa ma mahruha lan mooy ak canam xaala asalaatu ala muhammad ibni abdillahi xayru xalqillah mu ne ko mooy nga julli ci doomi abdallah jadi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi julli ci yonent boobu nga xam ni nee na saa yoo jullee ci moom am na malaayika buy tollook boppam ni ko diw doomi diw ak diw julli na ci yow nee na ma delloo ci yow julli ba mu des guddi ajjuma ak bisu ajjuma nee na ñaari bis yooyu boo dee julli ci moom kenn dox seen diggante sallallahu alayhi waaye ñu ngi jaajëfal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala dama wax ci samay waxtaan ci jamaano bu ne may wax ni ab rëbb bu làqutoo ci garab diir aw rabam ba jam ko war naa wormaal garab ga mu làqutoon te ñun garab gi ñu làqutu ba jam sunu rab mooy Cheikh du bam radiyallahu ta'ala an di ñaanal sëtëm bu tedd bii di xalifaam yàlla na sa borom yàlla bàyyi ko fi mu dund tiwir ba naal yi mu naalal diine yépp mu àggale ko ba naalaat yeneen naal te lépp ñu ànd kook moom ñaan googu nag képp ku ko ku yéene rek boole naa la ci yàlla na ci yàlla boole di nuyu sëriñ Abbas mi nga xam ni moo taxaw taxawaayu maam Thierno Ibrahima sama turandoo di ñaan mu yàgg fi lool te wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa bala ñuy dugg ci waxtaan wi ñu nuyu mboolem jotaay bi yépp bu ma ko mënoon ku fi nekk ku nekk dama lay tudd ci sa tuur wax sa sant wormaal la worma ji yàlla wormaal ci yow waaye xam naa dana ma jafe kon dama boole ñépp rek ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kër gi ma dugal kër maam Thierno muy kër sëriñ buubu mbay njandaate nga xam ne falaa bokk ñoo ma jàngal yar ma nee nañu ma yu masaa dugg daaru mooti du fi duggaalee dal mukk ndax wormal dëkk bi addi jim jéeli jimmi jëme ci maam Thierno Ibrahima itam ñaare bu ko yeexee gis dina ko jox ñi muy dajal ndax ku mu dajal nga dëkk daaru rek jàpp na ne ab sëriñam nga daana xool weer ca këram ca girñeel ba séen weer wa war fasam laaj ci ndigal ci maam Thierno man ci kër googu laa bokk kon maa ngi nuyu dëkk bi yépp di wormaal ñépp di leen nuyu itam di leen siyaare ci weeru tedd wii ñu ne muy ashaaru ramadaan nga xam ni ci la sunu borom wàcce alquran itam ci weer wii la yàlla yónni yonent bi ndax ci la yonent bi sallallahu alayhi am ñeen fukki at fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ca xaaru hira sidna jibril fekk fa ni ko iqra keroog la yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu fukki fan la ak juróom-ñaar ci weeru koor waaye fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor itam ci la lislaam taxaw ca Badar xam ngeen ni ci la xaswatu Badar taxawan ba jullit yépp wóolu ni lislaam taxaw na te dootu daanu waaye xam nga ni itam ci weeru koor ni ko mu Mouhamadul Bachiru mbakke waxe ci la sëñ Touba jëkk a gise ak yonent bi ginnaaw ba mu bindee mu Muxaddimaatul Xidma ba noppi ci la jëkk a gis sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kon ñu ngi leen di wormaal ci weer wi le def lu baax lépp dafa baax ci at mu ne ci weer wu ne ci bés bu ne waaye ci def lu baax mi ngi gën baaxe nag ci weer wii ñu ne te moo di weeru koor ndax euh, yonent bi nee na fa man tatawwaha fihi bi xaslatin min al xayr kaana kaman adaa faridatun fi ma siwaahu wa man adaa fihi faridatun kaana kaman ada sat ina faridatan fii ma siwaahu yonent bi nee na boo jëfee benn jëf bu farata ci weer wile mel nga ni ku jëf juróom-ñaar fukki farata ci weer wudut weeru koor ba gis nga sax ci arab yi ñu ci bari seen zakaat yi xawla bi ñu koy def ci weer wi ngir boo nattee asaka ci weer wi day mel ni ku génne juróom-ñaar fukki asaka ci weer wudut weeru koor weer wii boo ci jëfee jëfe yi nawaafil te mooy ndollenti yiw dafay mel ni ku jëf farata ci weer wudut weeru ko kon ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi le weer wi la sunu boroom wax ni yaa ayyuhal lasiina aamanu kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala lasiina min xablikum laalakum tattaquun lu ma ci bëgg ci yéen mooy dama bëgg ngeen ragal yàlla innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla nee na ñii képp lay ragal di jàng arafu innama xam nañu li muy dox ci mbind mooy arafu hashr la innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla nee na ñii képp laay nangul te duma nangul keneen ñu ñi ñu ne ko mooy ñan mu ni ñi ragal yàlla sunu boroom nag nee na dama leen a wàcceel weer wi ngir dama bëgg ngeen ragal yàlla wàcceel naa ko it ña leen fi jiitu woon kon jëf jii ñu taxawal di ko def ci weeru koor baax na ci weer yépp waaye ci weer wii la ci weer wii la gëne loolu lu ñuy wax bonus euh, di ko wax buñaa léeg-léeg nga xam ne da ngay dugal 1000 francs ci sa crédit mu defal la 2000 wala 5000 loolu mooy weeru koor kon jëf jii ngeen di jëf ci weer wi ci jataay yu tedd yi le euh, dafay mel ni juróom ñaar fukki jataay ci weer wudut weeru koor maanaam itam ñu jox ma ci mawdu bi nga xam ne ci laa war a dugg insha allah muy tahaara te moo di laab laab nag mooy laab ci yaram laab ci yére laab ci bërëb waaye itam nag laab ci xol te insha danañ ci dugg insha allah ci biir waxtaan ahmadu ibnu anbal qaala sami'tu abi yaqulu ra'aytu rabbul izzati azza wa jalla fil manam fa fa qultu ya rabbi ma afdada ma yataqarrabu bihi ilayka almutaqarribun fa qaala kalaami ya ahmad qaala qultu bi fahmin aw bi xayri fahmin fa qaala bi fahmin wa bi xayri fahmin ahmadu ibnu anbal nee na way juram dafa koo wax ni ko dafa gént gis suñu borom nee na mu ne ko waaw sunu borom lan moo gën ci ku la bëgg a jigéen jigéen lu muy def ba jigéen la mu ni ko kàllaa mii samay wax samay wax te moo di alxuraan kàllaa mii yaa ahmad nee na ma ne ko bi fahmin aw bi xëyri fahmin nga mën a tafsir alxuraan di xam li aaya biy wax wala nga ñàkk koo xam mu ne ma bi fahmin wa bi xëyri fahmin ci nga xam li alxuraan di wax wala nga ñàkk koo xam del jàng rek ku ma bëgg jigee looloo ci gën a gaaw euh, sëriñ Koso Mbaye mi nga xam ni euh, sëtub Cheikh Aboubacar mbay la moo yor daara jo ca njëndaate euh, nett li nii dafa am benn bis mu wax sëriñ Xaadim jóob sëriñ Xaadim Diop sëriñ Cheikh Fatta kooku jur ma nga des gànnaar 89 nee na dama ko wax benn bis ni ko man de dama bëgg nga wax ma lu ma mën a liggéeyale sëñ Tuba nee na mun ma nee na ma néggandiku ab diir wala ay fan mu wooma ni ma man de damaa gis sëñ Tuba ci na ma koy gise rek mu mel ni ku sonn ni ma kaay bés ma mu mel noona la wax nee ma di ko bés ba yàgg sama xel dem ci sa laaj bi ma ne ko fere yi de daf ci am ku doon laaj nu la mën a liggéeyale nee na mu ne ma alxuraan alxuraan ku mu bëgg liggéeyal jaaral ci alxuraan bi ma liggéeyal te alxuraan jooju sunu borom nee na innahu la quraanun karimun fi kitaabin maknuunin laa yamassahu illal mutahharuun ku laabut du ko laal moo tax ma tudde thème bi sabiilul wusuul kon ku munta ku munta laab doo àgg ci yàlla te yonent yàlla Muusaa alayhi salaam dafa laaj suñu boroom allazina tusilluhum fi silli arshika yawma la zillu ila zilluka ne ko sunu boroom dama lay laaj ahluka sa ñoñ ñi nga xam ni yawmal qiyaama ñoom rekk ñooy ne ci ker te ku ñoom doo ne ci ker googu ñi mu doon nee na sunu boroom wax yu ma ni ma attahiratu xulubuhum boroom xol yu laab yi bu ëllëg ëllëgee ñooy nekk ci ker te ku ñoom doo fa ne ku ñuy wax may Maymuna bintu Saad ku jege woon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam daf ko laaj ni ko yaa rasulallahi sallallahu alayhi al yarxadul junub ni ko dama lay laaj ndax ku yore ba mën naa tëdd nelaw ak jana baam ku yore ba ndax war naa mën naa tëdd nelaw saa mu ji nee na yonent bi ni ma maa ahab ñun de soppuñu ko an yarxat ata yatawada fa inni axaafu an yatawafa fala yaxduruhu jibril alayhi salaam mu ne ko ñun de sopp loolu ndax dañuy tiit mu faatu jibril bañ ñëw ci faatoom kon ci lañuy ñuy tegtaloo ni fa dalla hada an alaana jibril yaxduruhu mawtatul mu'min al mutahhar ci wax jii lañuy ñuy tegtaloo ni jibril dina ñëw ci faatu bépp jullit bu deewaale ak làpp ci hadis bi ci lañ koy tegtaloo kon laab euh, dafay àggale nit ci sunu borom te yonent bi sallallahu alayhi wax na ci hadiis ne yakunu fi aaxiri samaan xawmun yaqdibuuna bi sawaadi ka xawaayidi ka ka xawaay xawaayitil himam laa yarihuuna raihatul janna nit ñu takk ñiy takkal seen karaw yi di ko ñuula la ka def yëf ci mujjug jamono nee na ñooñu duñuy xetuk àjjana du leen xeeñ ci addis bii nag ak ñi yonent bi ñaaxe ci laab ci lañuy ñuy wattoo ñun ala tahaaratil badan ci laabal sunu yaram ala tahaaratil ruux ci laabal sunu ruux wa nafs ala tahaaratil sirri ci ñu laabal sunuy mbóot a tahaaratul badaniya laha taasiruha fi tahaaratil xalb min adh-dhunub te laabu yaram dafay jeexital ci laabu xol faman safa sufiya ku sell sellaleef ko ku sell sellaleef ko ku sell ñu sellal la waman tatahar istafa ku laab ñu tànn ko kama xaala subhanahu wa ta'ala ya maryam inna allaha istafaaki wa taharaki wastafiki ala nisaa'il alamin Maryam yow de sunu borom tànn na la te laabal na la te tànn na la ci mbooleem jigéeni àddina loolu ci téere borom bi la ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na waa lansaar ni leen yaa mahshar al ansar inna allaha xat asna aleykum fi tuhur fama tuhurukum waa ansaar mooy ñi dëkkee woon madinatul munawwar yonent bi ni leen waaw yéen de yàlla tagg na leen ci laab lan mooy seenug laab xaalu ñu wax ko ni ko natawaddahu li salaati wa naxtasul min aljanabati wa nastanji bil maa fa xaala saakum fa alaykumoo ñu ne ko ñun de yonent bi dañuy jàpp bu ñu waree jàpp bu ñu amee janaba it dañ koy sangu bu ñu duggee ci wanag itam dañuy jëfandikoo ndox ngir set mun leen lii moo tax yàlla tagg leen kon wéy leen ci lool at-tahaaratu ma'naaha an-nasaafa wa nasaa wa hiya fi shar'i ala naw'ayni ñaari laab moo am ci sharia tahaaratu ma'nawiyya wa tahaaratu hissiyya amma tahaaratu ma'nawiyya fa hiya tahaaratul xuluub mooy laabal sa xol mina shirk ci bul jaamu kenn bul jaamu lenn lu dul yàlla na nga jël yàlla def ko muy yàlla loolu mooy laabu xol wal bid'a yi nga génn ci ay bid'a itam yoo xam ne yu ñu créé la rek ginnaaw yonent bi te amut njariñ te amut njariñ fil ibadatillah wa min xilli ak mbañeel wala iqdi ak bañeel ba tey bañ ku baax wal xasadi ak kañaan wal baxdaa ak bañe wal karaat yi ak cibeel wa ma asbaha saalika ak yooyu nuroog yooyu yépp da koy génn ci sa xol fi muamalati ibadatillahi allasin la yastaqina hada ama tahaaratul isya fiha tahaaratul badan tahaaratul isya nag mooy laabal sa yaram moom itam ñaari wàll la am isalatu wasfi yamna min as maanaam génn ci sa yaram lépp loo xamante ni ni lee julli daf koy bañ ci nga ànd kook moom ci lañu sart moo di isaaratul xabas bu dee laab bu toj gu mag itam nga fexe ba toj gu mag googu nga laabal ko natakallamu awalan ala taharati ma'nawiyya li ñuy tàmbalee nag mooy euh, li ñuy tàmbalee nag mooy laa bug maanawiya ci la ñuy tàmbalee wax ji lu tax wa hiya xal xalb min ash-shirk ndax mbooleem li ñu bëgg a waxtaane lépp ci ndox yi laabal ndox yi laab te mën a laabal ak nañu koy defe loolu yépp boo ko defante bokkaale yàlla nekk ci sab xol laaboo mukk kon natakallamu awalan an tahaaratul maanawiya wa hiya tahaaratul xalb min shirk wal bida fi ma yataxallaq bi xuquqillaahi azza wa jalla wa haza ahsamu taharatayni ñaari laab yi bu ñu dajee laab gii mooy laab gi gën a mag ndax mbooleem li ñuy laabe lépp boo ko dajale woon ba def ko ba noppi di bokkaale yàlla laabuloo moo tax ci lañuy tabax wax ji ndax nit ki mbooleem li ñuy jaamoo yàlla bu ko defee te gëmut yàlla itam wala muy bokkaale yàlla loolu du nekk euh, lu koy jëriñ bu fekkee xolam dafa fees dell ak bokkaale sunu borom ak wutal yàlla ndend moom la sunu borom wax ci alxuraan ni wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ñoom kat lii doo nga tax nangu luñ leen mooy li ñu gëmut yàlla weddi ga ñu weddi yàlla daal mooy tax lu ñu def du leen jëriñ dara <laughs> jàng ci benn téere nga xam ne yàlla kenn xamut fu mu ne ñaari malaaka yi doon dox daje kii jóge ci kaw kii jóge ci suuf kenn ku nekk ni yàllaa la yónni kenn ki ni moroom mi fu la yàlla yónni mu ne ko liitaru diw bee jullit ba weer ci naaj wa ngir mu ruy mu sotti ko ca añam ba moom laay tuuri mu ne ko lu tax mu ne ko daf dib jullit bu gëm yàlla te tooñ yàlla te yàlla naru ko duma ëllëg moo tax day tas yaakaaram fii ci àddina moo tax gis nga ab jullit bu dee def léeg-léeg bu tooñee te yàqule ci àddina na am yaakaar sax waaye ngay def lu bon te gisoolu leneen yàlla nattuwu la ngay def lu bon dëkk ci na nga tiit mu ne ko diw gee laay tuuri ngir tas yaakaaram ndax dafa tooñ suñu borom te yàlla amee lu ko du ëllëg moo tax dama ko yàqali fii ci àddina mu ne ko yow nag mu ne ko yéefar dee laay maye nag yu bari yii mu ne ko lu tax mu ne ko dafa mayeen jullit yi ci seen xew-xew diine ay la ay nag te yàlla du ko fay ëllëg moo tax dama koy fay ci àddina ab yéefar lu mu gën a def ci àddina ci lu baax te gëmut yàlla day neexal àddina waaye alaxira amu fa dara moo tax sunu borom nee na ñoom kat li tax du ñu am yiw yàlla dañoo gëmut yàlla lan la yàlla waxoon yonent bi la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala na minal xaasiriin yàlla moo jokkaarloog yonent bi wax ko ko ni ko gis nga boo bokkaale yàlla sa jëf yépp ay sippiku te bu ëllëgee perte ga rek nga ci jële te moo di wutal yàlla moroom moo tax ahmaalul bir laa yakunu maqbulan indallaahi maa kufri billaa jëfi topp yépp benn lu ci jariñ koo xam ne dafa gëmut yàlla kon ci laa boobu Euh, xol googu ci la ñu euh, dugg tuuti laabit di lu war Sëriñ Tuubaa wax na ko ci téereem nee na inna tahaarata ladayna wajabat wajabat zikran wa sunnatan wa ijmaan sabat laab ci ñun dafa war ci zikr ci alquran te dinañ ci ñëw insha allah wa sunnatan ak sunna yonent bi wa ijmaan ak lu fóore yépp daje ne laab ci nit dafa war taarikuha ki bàyyi laab bi xeyri uzrin uqila nga xam ni amul benn ngànt te yàlla jox na koom xel yaqtulu hëddan dañ koy rey reyu gëtën doona kufrin faqila mu mel ni dañ ni ko waa Sëriñ Tuubaa tax mu ni isi salaatu ndax julli laa tuttim du mat mukk abada illaa biha illaa biha julli du mat mukk lu dul kiy julli dafa làpp kon wujubuha xat an bada kon laabu laab euh, loo xam ne la dañ koo waral ci ci ci jullit yépp te sunu boroom tudd na baatu laab ay yooni yooni yooni yooni yoon ci alxuraan noonu ko Sëriñ Tuubaa waxee ni zikran fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi la la yonent bi jëkk a gis sidna Jibril ca xaaru Hira lu mu ko wax iqra jàngal nettali xise bi duñuy ñor du ñuy taxu ñoo jóg waaye yonent bi jóge xaaru Hira dem fekki soxnaam su tedd sa sayyidatuna Xadija daldi muuru ngir la mu gis te mësu koo gis soxnaam sa dalal ko waaye loolu mel ni dafa jógul ci bët yi yaa yaa la ko jëkk a wàccee xum fii mu ni ko yaa ayyuha mudassiru xum yaa ayyuha ee yow aji muuru ji xum jógal mu mel ni daf ko ni fu ma jëm mu ni ko fa anzir nga waare ji <laughs> jàng ba mokkal nag tëdd ci kër gi moom du am jàng nga ba mokkal jógal jàngale ji jàng tëdd du fi amee yaa ayyuha mudassiru xum mu ni ko fu ma jëm mu ni ko vanzir mu ni ko fu may tàmbalee mu ni ko wa rabbaka fakabir tawhid màggalal yàlla kon jàng yépp ni ma ko waxee woon ci njàlbéen gi jàng yépp mi ngi tàmbalee ci tawhid maanaam nit ki li muy jëkk a gëm mu jëkk koo war moo di yàlla kenn la gis nga ku dugg ci lislaam sax euh, bu ñu lay loo li ñu lay jëkk a wax loo mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba nga wax ko ba noppi nag la la lay war nag soog laa soog laa war gis nga yaakaar naa mawaahibul xuduus bi sëñ Tuubaa di jàngale mooy téere bi mu jëkk a jàngale muy tawhid muy wéetal yàlla def yàlla càppaa coli def ko muy kenn tege bañ ko bokkaale tawhid nag lu naqaree jàng la ndax ki lay jàngal tawhid ki mu lay jàngal ni la bul ko xalaat mënoo koo xam yow ki ñu lay jàngal bul ko xalaat de nga ni waaw nu may def mun la ay jëfam ngay jàng waaye jëmmam mënoo koo xam da nga ci benn téere génn góoru tasawuf ndeysaan muy xalaat yàlla rek yàlla foo nekk ma loo wax ma nga lay dégg jën yi ca géej gi mën naa dem atte leen ci seenub xeex picc yi ca garab ga mën na leen a atte gaynde ya ca gott ba mën na leen a atte xam na lu xew nit ñi ñépp xam na seeni mbir moo naka yàlla boot loxo yi rek dem ba ca tefes ga muy boot loxo yi rek di xalaat suñu borom di dox rek ba yàgg mu gis xale bu tollu nele rek na nga gas meen pax mu ndaw ca kaw tefes ga di yorub kopp wala su bu tangee ci ndox mi dem sotti ci euh, pax mi balaa tangaat ci géej gi fekk lam defan ca pax ma seey mu ñaq tooy xëpp góor gi di ko xool rek baa gi mu ne ko yow xale bi le sa coono bi ngay def lu ko jar mu ne ko géej gi laa bëgg def ci pax mi mu ne ko muyin yow xanaa dangaa dese yow géej gu réy gi noo ko bëgg a defee ci sa pax mu tuuti mi le mu ne ko yow itam yaa ma gën a dese yàlla mu rëy mi noo ko bëgg a ci sa bopp bu tuuti bile mu xam ni mbir ma yàlla kon tawhid a ngi noonu ki ñu lay jàngal dañ naa la mënoo ko xam mukk ci àddina loolu mooy njëlbeenu jàng ki jàng li mu war a jëkk a jàng mooy wiital yàlla moo tax mu ne ko vanzir mu ne ko nu may jàngale mu ne ko war a bakka fakkabir kon ba nga nee laa ilaha illallah ba noppi wa siyaabaka fa tahir kon laabal nag te mooy di mawdu abile kon laabalal sa yaram laabal sa bërëb laabal sa yére laabal sa xol itam ngir nga mën a jublu suñu borom subhanahu wa taala waaye wa rijsha fahjur rijsha fahjur te moo di tasawuf waane suñu borom dellu na wax ci beneen aaya ci wàllu laab laa taqum fii abadan la masjidu ussisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taqumu fihi fihi rijalun yuhibbuna an yataharu wallahu yuhibbul mutahhirin yàlla bëgg na ñiy laab waaye am na itam ci beneen aaya moom sunu borom subhanahu wa ta'ala tudd na fa laab wa yas'alunaka anil mahid danañ la laaj ci mbërëg muy li jigéen ñi gis ci weer waaye buñ la ko laajee waxal ni moom day sobe la xul huwa azan fa'tasilu nisaa fil mahid jamono yi jigéen ñi amee mbërëg na ngeen leen leen beru wala taqrabuhunna bul leen jige atta yathunna ba kere ñuy làpp fa iza tataharna bu fekkee laab nañu nag fa atuhunna min aydu amarakumullah inna allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahhirin waaye am na it feneen fu mu tudd laab nee na sunu borom nee na bëgg na lool ñiy tuub waaye bëgg na itam ñi laab dellu na wax moom yonent bi moom sunu borom subhaanahu wa ci laab yaa ayyuhal lazina amanu isaa xumtumu ila salaat faxtasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayni wa in kuntum junuban fattahharu yéen ñi nga xam ni nee ngeen gëm ngeen yàlla bu ngeen jógee jëm ci julli faxsilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam wa aydiyakum ak seeni loxo ilal marafiq ba ci seeni marfiq wamsa'u bi ru'usikum ngeen masaa seen bopp wa arjulakum ak seeni tànk waaye wa arjulakum bii atiifuñ ko ci bi ru'usikum ñu ko atiif ci wujuhakum am na ci jullit yi ñoo xam ni dañuy masaa seeni tànk te lu tax ñoom dañoo jël wa arjulakum def ko wa arjulikum dañoo atif wa arjulikum ji ci biiru osikum ñu ne segam ci la ko atif kon dañuy masaa suñuy tànk ci am na ci jullit yi ñoo xam ne bu ñuy jàpp dañoo dañuy masaa seen tànk du ñu ko raxas te ñun xam nga ci sunu mësëb dalku bi dafa bokk ci farata yi ragg gi ilal ka'bayni ba ci seeni dujur wa in kuntum junuban fattaharu ku ci am sobe nag ati fu fala indi de fattaharu na nga daldi laab kon ci ngay gis addis boobu ma ubbee woon waxtaan wi ca Maymuna bintu Saad ba mu nee ndax nit mën naa nenawaale sobe yonent bi ni ko alayhi salaatu wasalaam soppuñu ko ndax képp ku deewaale euh, jullit bépp bu deewaale sobe sidna jibril du teew kon di ko mën a firi ci wa in kuntum junuban fattaharu kon ku ko mën daal dëgg dëgg dëgg dëgg euh, boo amee sobe rek jógal laab xam nga dem na ci sax ba yonent bi nii sallallahu alayhi wasallam bu fekkee da am sobe te jàpp ndiwul nga dem laa bi nga dem sangu ji niñ la ko sante nga raxas sa kanam te jàpp soo ko tëddaat waaye bul nelawalee Euh, sobe soosule te yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam at-tahuru shatrul iman laab mooy genn wàllu imaanu billah jële nañ ci abdullahi ibnu burdata an abihi radiyallahu taala anhuma qaala asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawman fa daxa bilal fa qaala yaa bilaalu bi ma sabaxtanii ilal janna bi ma sabaxtanii ilal janna inni adxaltul baari al janna fa sami'tu xasxasataka amaami fa qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa asantu xattu ilaa sallaytu rak'atayni wala asaabani hadasun ilaa wadaxtu indahu fa qaala alayhi salaatu wa salaam lihada lihada bi dafa woo bilaal benn bis ni ko bi ma sabaxtani ilal janna bilaal loo ma jiitoo aljanna biig dey damaa dugg aljanna waaye fu ma toll ci aljanna dégg nga yëngutu ci sama kanam ana loo ma jiitoo ah bilaal ni ko man dey benn jëf rek ñaari jëf rek laa xam ci lu may jëf du ma noot du mukk te daadu may julli ñaari rakka moo tax gis nga ñun ci sunu ngir mi le ginnaaw tàkkusaan kenn du fi naafila <laughs> kenn du ci naafila ci ngiru Malik am na ndeysaan maa ngi mës a dégg benn waay bu mës dem ci benn dëkk bu sori dëkk yi nii sëñ Fallou way juram fexe na ba col colu Touba fexe na bay wax waxin woowu waa kër suñ Fallou yi di wax baral làmmiñ wi waaye mu jiite tàkkusaan ba noppi bi mu sëlmalee rek jóg dinaa fi la ñu ne ah yaakaar naa ni kii kii yaakaar naa ay doomi sëñ Fallou de doomi sëñ Fallou dinaa fi la ginnaaw tàkkusaan bi wallaahi ndeysaan fexe na ba col-col ga fexe na bay wax wax ja waaye ba jëf ja jotee ba xam-xam dikkee rek daanu na gis nga boo demee Makka tey wala Madina ñoom dinañu julli ginnaaw tàkkusaan mais ci naka tey jii dañuy dem boo demee ci Kaaba gi ñoom dañuy noddu as ndiir dañuy noddu as ndiir sogo julli dañuy noddu as ndiir sogo julli bu ñu ñëwee ci kaaba gi nii toog nag wala ci madina ci masjidu masjidu nabawiya bu ñu noddee toog as ndiir ñun da ngay daal di jóg profité daal di def ñaari rakka ñu ngi ko sukkandiku ci waxi bilaal jile te lii bi ko bilaal waxee bi mu ko waxee yonent bi yonent bi di ko néewu ko bul ko defati moo tax ñu ni ginnaaw nodd gu ne ak jullee nga fa mu ne ko waaye itam ba asaabani hadasun ilaa wadaxtu indawu saa yu ma yëgee ne toj la naa itam damay daal di jóg jàpp ca saasa daanaka hadis bi li tax ma indi ko ci wax ji ci mawdu bii rek mooy lii saa yu ma yëgee ni toj la naa itam ca saasa laay daal di jóg jàpp boo demee ci téere bu ñuy wax xasinatul asraar yonent bi nee na képp ko tojlee te jàppiwoo bécc njël nga ma waaye képp itam ku jàpp ba noppi te woo ñaari rakka bëccëgeel nga ma yonent bi ma ko ci téere bu ñuy wax xasilatu asraar boo ko xoolee di ko ci gis téere bu am solo la gis naa ca yonent bi nee na képp ku jàpp ba noppi sallallahu alayhi wasallam soccu julli gi nga soccoo ëpp na doole julli gi nga soccuwul ñaar fukki ak juróom itam boo nee ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam juróom-ñetti bunti àjjana yépp ubbil nañ la ko boo jàngee inna anzalnaahu fi laylatil xadri ci sa njàpp moomu ndox gu nekk ci sa yaram yàlla dina la ci bindal benn malaayika mu lay jéggalul yàlla ba bis pénc boo jonga boo jàngaatee inna anzalnaahu yàlla defal na la tuyaabay juróom fukki at nee na boo ko jàngee ñetti yoon yàlla dina la tàbbal aljanna te doo la càmbar loolu yi nag demal ci téere boobu bi ñuy wax xasinatul asrar ca fadaa'ilu inna anzalnaahu ya di nga ko ci fekk waaye bilaal nii wala asaabani hadathun illaa yëg ni toj le naa te daal wu may jàpp fa saasa yonent bi ni ko kon loolu la kon léegi njàpp wàcc ñëw na ci sunna mooy yonent bi wax na ci ñëw na ci alxuraan ñëw na ci ma muy laab sëñ Touba wax nañu ko fii nu ñu koy defe ak fu ñu koy defe ak lu ñu koy defe wa ansalna min as-samaa'i ma'an yàlla moo ko wax wàcceel naa leen ci asamaan ndox mu laab almaa'u tuur maa kaana taa'iran fi nafsihi mutaharan li xayrihi ndox mu laab mooy ndox mu laab ci jëmmam te mën a laabal ndox mu laab moom ci jëmmam ba noppi mën a laabal soow laab na waaye munta laabal lem laab na waaye munta laabal ndox mi laab te mën a laabal mu mel nen kamaa il bahri ndoxum géej laab na te mën naa laabal gis nga leeg léeg ca xam nga mën tëngéej laa dëkk Ah, bokki marina yi ak cëwleen ak yeneen léeg-léeg ma leen ah gis ngeen seen quartier bi yépp képp ku fi julli tiim ngir ñàkkum ndox sa julli gi baaxul parce que sa digganteeg géej matul 15 minutes fukki minutes juróomi minutes ñu dëkkee cëwleen marina këri kaw këri suuf yépp mën nañoo dox dem géej te duñu am 5 kon ku fi julli te ñàkkum ndox teelaa julli teelaa euh, jàpp seetal sa bopp ndax ndoxum géej laab la te géej gi du fer kamaa il bahri wal bahri ak ndoxum teen wal matar ak ndoxum taw isa lam yataxayar shay'un min awsaafi thalath bu fekkee ñett yi ñuy bëgg a wax dara soppikuwu ci mooy law melo wi wa tëhm ak cafkali wa reex ak xet ah xam naa bu ma benn waaye dégloo ni ma waaw euh, segam ndoxum ndox mii nga génne ci teen bi boo ci defoon xorom dootu mën a jàpp waaw ndoxum géej nag waaw ndoxum géej moom daa judduwaale xoromam xorom sa kenn defu ko ci soppikuut noonu la mel loolu moo tax ndoxum géej mën a jàpp moo tax gis nga mag ñi bala ñuy jàpp dañuy jël ci ndox mi di laal ci seen gémmiñ fekk dañuy seet ndax cafkali soppiku na xool ndox mi itam euh, ndax melokaan wi soppiku na moo tax ñoom kilifa yi boo demee ci seen bërëb yi ñuy génnee ndox ngir jàpp ci dañu ko tëj sëñ Xaadim Diop mi rahmatullah alayhi nettali na ma ni way juram muy sëriñ Cheikh Fatak Diop wax na ko ni sëñ Touba bu masaa jëlal boppam satala ba dem ci ndaa day ubbi li tàng tëj ubbi satala gi sotti ci tëj ubbi li tàng tëj ubbi satala gi sotti ci tëj mu wuteeg ndaw ku ndaa yi ma gis fa la ca tëngëj ñoom de ñii lañuy ubbi ñaar yépp rek fekk booba la mu bëgg rek mooy ndox ma la bëgg a ñoŋal law wa taxam wari bu ko defee nag ndox yooyu nag lañuy ñuy laabe laab gi itam ñaari xaaj la taxaaratu xadasin wa taxaaratu xabasin muy toj gu mag ak gu ndaw bu ñu fi bañee yàgg toj gu mag ak gu ndaw wala yasihul jami ila bil ma'i tahir mutahhar ñaar yooyu nag benn du ci wér lu dul ndox moo xam ni ndox mu laab la mu mën a laabal dangay dem ci ndox mu laab mu mën a laabal boo bëggee jàpp ca ngay jàpp boo bëggee sangu itam ca ngay sangu boo jàppee ba noppi itam lay toj njàpp ma ni ko téere yi waxe moo di ahdaasun wa asbaabun muy ay toj ak ay sabab ay toj ak ay sabab loo xam ni moom bu amee toj na albawl mooy tuur ndox lu ñu tudde gaanuwaay wal ak wanag wu mag wa réex ak génne ngelaw maanaam xuróoju réex waaye nag euh, xuróoju réex di bul ci gaaw ndax yonent bi nee na léeg-léeg ngeen ne ci jàkka ba yàgg ngeen di dégg lu yëngu ci seen tuba yi fekk seytaane la moo leen gën a moo leen bëgg a génne jàkka ji waaye nee na laa yansarif ata yasma'u sawtan aw yajidu rihan loolu bu la dee dal ngay dégg lu yëngu te xamuloo lu mu doon nee na fekk déggoo baatal gi baatal gi yaakaar naa du jasara ñëpp xam nañ ko nga dégg baatu li génn wala aw ban xeeñ la nga xam ni ci yow la jóge nee na ñaar yi bu amul bul génn ndax seytaane léeg-léeg mu def ko bëgg leen génne jàkka ji wal mas yu wal was yu muy ndox yooyu di génn ci ci ci nit te bokkul ak man yi mu am itam ay asbaab asbaab yi bokk na ci nelaw nawmun thaqil nelaw yu diis wal ixma ak xëm xëm waaye nag euh, boo demee ci téere bu noo wax tashudu shubaan sëñ Tuubaa nee na chataa yi bokku ci waxaala malikun kasal ixmaau xultu wasoo chatin lahu na xaal yii murit yi di am léeg-léeg ñuy jàng ba yàgg nga yëg ni am nga xaal nee na loolu tëjutum jàpp boo la dalee te fekkan da ngaa jàpp boo bëggee julli mën ngaa jóg julli nee na génnee na ko ci itam kon azagru ak mandite nit bu mandee bu jàppee mandi moo xam lu mu mandee nag bu mandee ba xamatul fu mu nekk dafay dafa war a jàpp wal jinuun ak saddum jinne nit ku dof ba yàgg mu wir fekkan dafa jàpp am njàppam toj na wal ak fóonante fóon fóonante kilifa gu baax gu ñuy wax Sëriñ kër Si dafa am benn taalibeem bu ñëw ni ko waaw sëñ Babacar ndax fóon yi tojum njàpp fóon sa jabar ci la mu ne ko ah loolu rek a tax ñuy wax di yow koo bëgg fóon sàmba <laughs> góor yow koo bëgg a fóonanteel fóon toj sa fóon sa jabar rek a tax am ñuy wax lool hmm? ah la illah wala lamsul mara ak laal jigéen laal jigéen boo ca amee bànneex toj na boo ko ca amut te jubluwoo ko ca woon nag tojut waaye boo ko ca jubloo te amoo ko ca it toj na moo tax nuyu jigéen sax dafa dafa jaaduwut man daal bugguma ko koy def ne baa benn waaye dafa ñëw sama kër ma sëñ ko so ibaadu rahmaan yi dañoo bëggul ko nuyu seen jabar ma ne ak mayit mayit de wax dëgg yàlla bëgguma ko bëgguma ñu ne ibaadu rahmaan yi da bëgguñu ab téyeer di natt seen digul jabar mayit mayit bëgguma de may da sama ndigul soxna bu ma sañoon benn téyër du ko natt yooyu baaxul gis nga ana sa soxna aada aada aada aada aada tubaab la oui madame du aada jullit ana sa soxna ab arab kenn du ko laaj soxnaam mukk te loolu bu ma ko waxee da dinañ ko gëm kenn moo ci dem sa kër sëriñ ni ko ana sa soxna ku mu doon kenn kenn du ko ci wax soxna si bàyyi la sëg fa mu nekk jigéen ju ndaw sax boo ko rombee ci mbedd bu ko nuyu ana waa kër ga ak na nga def ak <laughs> yooyu yëpp ay wax la indi rek laal sa sa pay itam ci sa biir ténd wala sa biiri baaraam dafay toj am njàpp kenn du ko def euh, lii waral njàpp nag lii waral sangu nag téere yi wax nañu ko ñetti mbir la aljanaabatu muy nga am janaba wal hayd ci jigéen muy ku gis la muy gis ci weer muy jigéen ñi ak dereti ngësin loolu itam ku ko am ba mu jeex dangay dangay da sangu ji man yi nag moo xam mu génn ci bànneex moo xam mu ñàkk a génn ci bànneex moo xam mu génn ci nelaw moo xam mu génn ci yeewute moo xam mu génn ci jima waaye saa yu génnee ci yow rekk dangay ngay jàpp saa yu génnee ci yow rek da ngay jàpp wa maqibul xachafa ak fàdduk fàdduk daal xam naa dinañ ko xam ne fàdduk sàkkara ci pay bu ca duggee te dara génnu nitam moom dangay jàpp moo tax boo demee ci risaala waxuma lawal ci ngay gisee ni xarfal jigéen teraanga ndax dañ ni ñaari xarfal yi saa yu dajee ñaari xarfal yi kon ci ngay dégg ne kon xarfal jigéen jaadu na war na bu dara génne ci yow dangaa ngaa war a sangu ji bu dara génnul ci yow itam da ngaa war a sangu nee na itam isa ta'ayyanati najasatu xusila mahala maanaam sobe bu lañ ràññikoo ci yére rek dañoo ko war a dañoo war a raxas bërëb waaye gis nga seytaane euh, seytaane baaxul de dafa am benn bis may seetaan ci benn télévision ay mbër yu bëgg a bëri menn mbër mi ni mbër menn mi fi ma lay daane doo ko xam yow daal da ngay ba yàgg rek nga làmb sa bopp fekk sa bopp ci suuf sama xel bàyyi na mbër yi jàpp seytaane noonu lay def nit seytaane noonu lay def nit wala turi nafa ilaa at xarat adaran kadaran sëñ Tuubaa nee na àddina lépp njariñ lu mu la may laq na laq na ak gotti ci biir gis nga mbërum pàddkat boo ko riñaanal laal tànk bi mu woyof ci yow nga defeen da ngay yanu nax nga sa bopp dalay pàdd dama jàng ci benn téere yaakaar naa ruuxul bayaan la tafsir ruuxul bayaan bu ma juumul benn waaye dafa julli ji ci jàkka ji dem ba jub jàkka ji laal ndox te ndox mi xam na ni ndox mi laal na ko te ndox mi xam na ni dafa sobewu mu génn dem këram jàppi bi mu jàppi jee defaru dindi ndox mi dellusiwaat laalaat ndox mi delluwaat ba muy ñetti yoon troisième bi bi mu ñëwee fekk am ko mu fekk ci buntu jàkka ji mu taxaw mu ne ko ah góor gi foofu dafa mel ni dafa am ndox mu salte de moytu ko mu daal di teggi dem julli bi mu jullee ba noppi fekk waa ji ci bunt bi julliwut mu ne ko yow dafa mel ni yaa ma orienté léegi pour ma julli ji mu ne ko waaw man man maay iblis du ma julli mu ne ko ibliis dimbali kuy julli mu ne ko waaw mu ne ko gis nga bi nga jëkkee dal ci ndox mi sa sa xol bu naqari ba nga dégg ñuy liqaam di kàbbar kàbbaru armal te naroo cee bokk naqar bi nga am jëm sa kër di defaru ji di laabi yàlla daf laa jéggal bi nga juddoo ba keroog mu ne ko gis nga bi nga dellu siwaatee dalaat ci ndox mi am aw naqar ngir ñàkk bokk ci julli gi dellu si kër di defaru ji sa wàllu ndey ak sa wàllu baay ak yow ñépp yàlla jéggalaat na leen mu ne ko nag damay bañ a waa yàlla jéggal waa réew mi moo tax ma ma la euh, pour nga dem julli ji euh, kon isaa taayanati najasatu xusila mahaluha mahaluha sobe saa yu dalee ci yére dañu koy raxas bu fekkee lënt na la nag xamoo fu mu dal dangay raxas mbalaan ma yépp noonu lañu ko laxlar yu jàngale moo tax aalimi laxlar yu ji nga xam ni daanaka laxlar yu rek la mokkal xale yi dañoo dem ci àll ba benn xale jam ci morom ma xale yëpp man ko koo wax rek mu ni du man koo ne anakumu rek mu ni xaw ma ñu dem ci benn alim boo xam ne moom lax lër yu leen digg digg digg ba mar di tali mu ne nañ jam ñëpp ñu indi paaka ko benn xale ni kee ko jam mu ne waaw kay ñu ne ko waaw foo xam ne lii mu ne lax lër yooyu ñu ko wax nee na bu sobee dalee ci mbalante xamu leen fu mu ne raxas leen lépp segam xamuñu fu mu ne kay ñu raxas lépp rek moo tax nee na nag képp ku fàttaliku sobe wa huwa fi ku yëg ni yaa ngi sobe te yaa ngi koy fàttaliku bi ngay julli na ko dagg ilaa an yaxaafa xurujul wax bu fekkee waxtu wi xatut da nga yaakaar yi day génn wa man salla biha naasiyan wa tasakkara ba'da salaat ba'da salaam aada fil waxt bu fekkee dangaa ngaa sëlmal ba noppi fàttaliku ko nag te waxtu wi génnagul na ko baamtu waxtu wu ñi ci jàpp gis nga borom téere ba di ibnu anshir dama koy digal taalibe yépp ci rekk ñu mokkal ibnu ashir te di ko tari gis nga ibnu ashir boo ko mokkalee ba di ko tari dina bari loo mën a àtte ci lislaam loo xam ni nit jàng ne téere yi bari te du ko xam ndax dafay tënk ay wax am na ci way woo xam ne ni ma yéeme aaxiruhu liraaji suñ faqat awaluhu wal mutaraddidul wasal ak a tënk lu bari nee na ki yaakaarum ndox ñu rooti ca siyaan yi ca àll ba wala ñu wuti ndox mu yaakaar ni ndox jigéen ñi danañu am ndox wala ñu wuti ndox danañu am ndox nee na na yeex a julli parce que dafa yaakaar nee na nag ki naagu mu wóor ko ni ndox amu fi te kenn rooti ji wut xam na ni du am ndox nee na na julli ci njaal biinu waxtu wi ci tiim na tiim te julli nee na ki nga xam ni nag wal mutaradat la danaa am ak du ma am euh, moom na julli ci ci digg bi léegi mu des tuuti rek loo xam ni lu jar a leeral la mooy fu ñuy jàppe xam nga léegi jamono yi dafa bari lool ci léegi ci salle de yi te boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari ci makaanu taa'ir ci kuy jàpp ci bërëb bu laab sart la ci nag bu fekkee ndox mi du daw bu fekkee ndox mi dafa dafa dafa nekk ci benn bërëb demut moom sopp nga di fa jàpp waaye bu fekkee dafay daw te amuloo feneen ñu ni mën nga koo jàpp moo tax euh, ibnu bashir wax na ko ci téeréem ba an la yatawaddaa fi mawdihi najas wa huwa aham waaye boo demee ci matxala téere bu ñuy wax matxala nee na li ñu bëgg daal an laa yatawadda fi xalaa'i wala fi na najas bul jàpp ci bërëb bu ñuy demee wanag bul jàpp ci bërëb bu am sobe mu ni isaata sayara lahu al wudu xaarij al himam fal akmal bu fekkee jàppandi na yow bu fekkee mën naa am ngay jàppe ci bërëb boo xam ne du wanag nee na loolu daal mooy li nga xam ne moo gën bu fekkee mën naa am Euh, bu munta am nag euh, nga jàppe rek ci bërëb bi nga mën a jàppe muy salle yi nañu ko defee léegi euh, salle de bain yi nag alhamdulilah ndax ndox yi day daw boo dee jàpp doo fa fekk benn ndox kon boo amul bërëb booy jàppe waaye alwu alwudu nuur njàpp daal leer la ku ko mënan daal ku ko mënan da ngay wut ab jàppukaay di fa jàpp ah bu fekkee mënoo ko nag ngay jàpp ci sa salle de loolu la borom téere yi wax atahaara wax naa ne ni sabilul wusul la ndax nit ki bu nelawee ci ak laab tasjudu ruuhu tahtal arshi nit bu nelawee ànd ak laab ruuxam day naaw dem ba ca suufu aras gis nga nit bu tëdd ànd ak laab jàng junni laa ilaha illallah ak ruuxam arsh bu fekkee ànd naa ko bu laab yonent bi nee na min muslim yabiitun ala zikri ta'iran fa yataara min al fa yasalu llahu taala xayr min amri dunya wal axira ilaa ataahu nee na nit ku tudd suñu borom nelaw ci ak laab nee na day jóg te nee na itam lépp lu mu ñaan suñu borom ci àddina ak alaaxira des na ko may dafa am ku laaj Abdullah ibnu Omar ni ko altahlamu ayna tasabu ruuhuka anta naim fan la ruux yi jëm jamono bu nelawee mu ne ko al arwaahu taxruju fi manaamiha ila sama nit ñi bu ñu nelawee ku laab seen ruux yi day jëm asamaan bu ko defee fa tóomaru bi sujud ñu digal leen ñu sujud indal arshi caroon arsh ca arsh fa man kaana taayiran sajada indal arsh koo xam ne danga nga nelaw ci ak laab ku nelaw ci ak laab dañ lay sujjóotal ci arsh dañ lay sujjóotlu ci arsh wa man laysa bi taayirin sajada ba'idan anil arsh bu fekkee nag nelawoo ci ak laab dañ lay sujjóotloo ci nga sori aras yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wa isa naqal xalbu min al adrani imtala abi rahmatil wa xayr nee na nit ki daal bu sellee ci ci laab laabal xolam laabal yaramam nee na nee na sunu boroom daf koy feesal dell dell dell dell dell ak yiw ak yërmande yonent bi nee na ñii de malaaka yi ñu leen jige moo di jiifatul kaafir yéefar bu dee yërmande yàlla du ko jige maanaam malaaka yi itam duñu ko jige wal junubu ilaa an yatawadda ak ku janaba wu feek laabu fa inna tahta kullu sha'ratin janabati bépp karaw boo am rek benn janaaba day nekk ci ronam euh, loolu nit ñëpp war nañ ci góorgóorlu rawatina suñu mbokk yi soxna yi di góorgóorlu ci seen muuraay yi tey laab innama harama rabbi alfawaxisha ma sha'ara minha wa ma batana wal idma wal baxya bi xeyri alxaq wa an tashriku billahi ma lam yunazil bihi sultaanan wa an taqulu ala ma la ta'lamun laa salaata man laa wudu la te inna inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar jàng ci benn téere benn sàmba booy nekk ci benn kër sëriñ gis soxna sëriñ si rek soxla ko bëgg wéet ak moom soxna si wax ko sëriñ bi ni ko diw mee de daf ma doon wax waxi wéet ak man mu ni ko ah mu ni ko waaw mu ni ko boo demee nee ko ñeent fukki julli yoo julli ci ginnaaw sëriñ bi bépp julli ànd ak laab te nga bokk ci kàbbaru armal bi nañ ko ànd boo ko jullee ci ginnaaw sëriñ bi bu ñeen fukki julli yi matee rek foo bëgguñu ñu ànd wéet fa mu daldi dem ni asoo ah, na bi léegi daal li ma bëggan mooy lii boo ko defee rek dinaa ànd ak yow ci li nga bëgg mu ne ko lan mu ne ko ñeent fukki julli yoo xam ne da koy julli ci ginnaaw sëba sa sëñ bi te julli gu nekk day ànd akum njàpp da laab ba noppi jàpp te kabaru armal bi nga ànd kook moom mu ne ko loolu kay moom c'est très <laughs> loolu kay moom saalun bu waxtu jotee rek mooy jëkk jàpp soccu daal yu jàng ay kiyam ñëw taxaw sëñ bi kabar rek mu kabar ba julli gi jeex ba ñeent fukki julli yi mat soxna si dem ni sëñ bi ñeen fukki julli yi mat la de mënu ko demal woo mu woo ko mu ne ko lan la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sama xel xalaatatu loolu ci àddina maa ngi jéggulu yàlla bi ma la ko waxee woon na salaata tanha anil fahsha julli day tere def lu bon te sëñ Tuubaa nee na waman waman bilaa tofrin yu salli abada bilaa daruratin fasoo fisqin bada julli nag kenn mënu ko dudul ki jàpp nit ki nag bu baree ay bakkaar ak ay ñaaw ñaawteef ak ay yaram wu tilim xolom day linkaañu kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun ji tax ci alxuraan lu tax nit ki bu jëfee bakkaar te tuubu ko day def benn nukta day def benn tomb bu ñuul ci xolom mu jëfaat beneen bakkaar tuubu ko mu defaat beneen tomb bu xonq bu ñuul day dem ba bu bu bu xol bi day kamañoo boo naa yàlla nee na dootu la faale boo naa yonent bi nee na dootu la faale boo naa sëñ Tuubaa nee na dootu la faale parce que xol bee linkaañu man xaara fa zanban faaraqahu aqlun laa yahudu ilayhi abadan saa yoo jëfee bàkkaar rek am na luy jóge ci yow boo góor góorgóorloo ba bis bu ne nga am junni waaye bis bu ne nga ñàkk junni am ngay junni waaye bari lee way junni mukk tax sunu borom nee na fa man yuridullahu an yahdiya yasha sadrahu al islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadruhu da'iqan harijan ka annama yas'adu fi sama kasalika yaj'alu llahu rijs ala lasina la yu'minun te gisub xol dafa dafa ànd ak gisub zaahir sa zaahir bu yàqoo rek day day day dem ci sa ci sa bàtin Sëriñ Tuubaa moo ko isil basiratu kamislil basari yam na uha ka sarratin min nasari basira mooy gisu baatin nee na mi ngi mel ni gisu gis bii rek lu toll ni pepp utum pepp suuf bu duggoon ci sa bët nga taf ko lu toll noonu ci sikk itam bu tàbbee tàbbee ci sa xol rek yàq sa sa baatin moo tax ak a metti am baatin boo bañ mu dem ci yàlla gis naa ci benn téere benn waaye dafa jaam woon yàlla bay gis malayka yi waaye genn taab gu mu aman taab gi metti mu toj taab gi ñàkk a ñàkk a ci yàlla gisatul li mu doon gis di tuub ba yàlla teg ko lu toll ni juróom-ñaari taab yoo xam ne genn ku ci nekk gën a metti googu dem na ba daanaka mënu ko tudd wax benn mbokkam ñëw di ko ñaanal waaye ma nga naan ko nii rek bul ma ñaanal bàyyi ma ak samay taab rek ndax bëgg a ñoŋal baatinam isil basiratu kamisil basari yamna'uha na sarratin min nazari fa kullu taari'in min al axyaari fii xalbi maani'un min al anwaar nee na lépp lu dal ci ay sikk ci sab xol daf lay tere nga am ay leer suma salaamatu min xuruur nee na mucc ci ay wor min ashabil ashaa'i fi duhur nee na moo gën a metti moo gën a jafe ci mbir yi laa tahjaban min haalikin kayfa hawa bal tahjaban min saalimin kayfa najaa kanaa ibnu Durayd ko wax wala daaliye laa tahjaban min kay kayfa najaa nee na bul yéem ki mucc ki alku nu mu def ba alku nee na bu ko yéem c'est très facile li def ci jant bi léegi mën ngaa alku léegi léegi léegi laa tajaban min ka kay kayfa hawa ñu ne ko waaw lu ñuy def mu ne bal tajaban min saalimin yéemal ki mucc fu mu jaar ba mucc nee na suma salaamatu min alxururi min ashab al asha'i fi duhur li annahu yakunu bil ilmi kama yakunu bil ja'li bi xawli al ulama nee na ni muy nekk ci boroom xam-xam lay nekk ci ku riir réer mën naa dal boroom xam-xam mën naa sànku am na ay jamono mufti bi ëpp xam-xam ci Arabie saoudienne silmaxa la yaakaar naa ba léegi ah ma nga fa parce que man 2011 euh, gis naa ko euh, dégg naa ko sunu moo yoroon xut boobu arafa bi at yii nag laa xamatul ndax mi ngi dund wala dundul te yaakaar naa mi ngi dund ba léegi mufti ba fa ëppan xam-xam dafa aman kenn ku dëkkan ci sunu réew mi dem fa di waxtaan ak moom mu ne ko yéen al si Sénégal dégg naa da ngeen di taawil alxuraan bi rek di ko tafsir di ko taawil di ko taawil di ko taawil di ko taawil taawil ci ñi jàngul ci lool xam naa <laughs> xam naa yeneen jotaay waaye jotaay bi ñu fi ñu fi nekk yo xam naa dañ xam taawil mooy aaya bi wax lii waaye nga gise ko weneen gisiin mu ne ko waaw am na lu ñuy taawil am na lu ñuy lu ñu dul taawil de ne ko déedéet alxuraan bàyyi leen ko ci yax ko kenn di ko nekk di ko taawil kooku ni ko am na lu ñuy am na lu ñuy lu ñu dul taawil de wax nañu sax Cheikh Ibrahima Niass alkawlax yu la mu ne ko alxuraan waru leen koo taawil mu ne ko am na lu ñuy taawil de mufti bi ni ko lu ngeen di taawil mu ne ko waman kaane fii asi ahma foo uy laaxiran ahma wa adadu sabilan mu ne ko waa ah, boobu moom dee leen ko taawil boobu moom <laughs> dee leen ko taawil loolu mooy lan alxuraan dafa wax ni képp ku gumba fii bu yow mal xiyaamee da ngay gumba te doo jaar yoonu waaye waxul gumba waxul gumba bët gumba xol lay wax silmaxa bi ne loolu moom dee leen ko <laughs> dee leen ko taawil moo tax sëñ bay jaxa sañ Moussa Ka wax na ko nee na gumba nag ba gumba jeex gumba ci xol mooy wax ju jeex ñun yàlla nañu am gis bu du jeex ci bëti xol ak yu kanam gumba nag ba gumba jeex gumba ci xol mooy wax du jeex yàlla na ñu am gis bu du jeex ci bëti xol ak yu kanam laa bu yaram day egg ci xol te bu sab xol laa bee da ngay egg ci yàlla yow ma laa yanfahu maalun wala banuuna illa man ataa laa bi xalbin salim boo demee ci minu ni baaxil xadim bu Cheikh Mouhamadou Bachir nee na sëñ am na benn bis loxoom bi metti metti mu metti mu amee loxo nee na waaye loxo boobu di metti téewul day jàpp nee na benn bis moos ma ngay jàpp deret daa ngay sotteeku ànd ak dëkk ci wànjar gi waaye téewul ma ngay bomb loxo ba nee na mel ni loxo bi saxul saxul ci moom waaye ma ngay dàggasanteeg baaraam ba nee na ma nga ne koy wax naan ko ayatuha yaddu sawaun damaytu aw baritu allah fa ana abdun maamurun wa inni limaadin fi ma umirtu bii yow mbaaraam sile da ngaa defee ne as as mbaaraam dong nga sawaun damaytu fi aw aw bariti sa say boo nga wér say boo nga nacc man ab jaam laa boo xam ne dañu maa digal fokk mu wéyal li ma yàlla digal fa ana abdun maamurun wa inni limaadin fi ma umirtu bii nee na ma nga mel ni baaraam ba saxul ca ca ca loxob nee na waaye nu muy def moom sëñ Basiru moo ko nettali nee na wa huwa alwaarisul kaamil sallallahu alayhi wa ci benn xare yonent bi dafa gaañu ci baaraam bi waaye ma nga naa baaraam ba anta illaa al anta illaa asbahu dammaytin wa fi sabilillahi ma laqiti dara doo ko lu dul as mbaaraam rek su gaañu ci yoon yàlla loolu la yonent bi doon wax boobu boobule jàng naa ci téere sëñ Bas ante Ñang ci Ceerno Ibrahima fi ayaami xaalidi ci dëkk bii ñu nekk muy Daaru Muxti ci taalibeem boobu ñuy wax euh, sëriñ Mor ante Sill ba muy tiim te maam Ceerno Ibrahima romb ko ni ko loola tax di tiim mu ne ko damaa yor loxo bu ay góom yoo xam ne bu ma dee jàpp rek day gën a metti mu ne ko jàppal rek muy jàpp rek di jàpp di jàpp ba mujj góom ya wér yaram ba néweetul maam Thierno Ibrahim ni ko du doon dara dul seytaane la bëgg na dox sa digganteeg yàlla rek te gis nga Iblis waxan na ko yàlla démb ba mu ko koo ci yër ma ndéem laf ko ni fa bi ma axwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim aadama mii tax nga génne ma ci teraanga danaa frank laayu ci yoonu njub danaa frank ci yoonu njub dangaa ngaa defe ni boo bëgg lu jub iblis am na ci yow soxlawul soxlawu sax waaye boo nee nag man daal léegi dootuma manqué waxtu dootuma tooñ te ku ma tooñ ma jéggal la damaa fas yéene di laabal sama yaram di laabal sama xol mu ne aha kii nag ku ko bàyyi mu àgg ci yàlla gis nga boo demee stade di seetaan làmb te ñay seetaan làmb nga toog ca kaw ak say grand mbubb mbër ma dàq bëre du si yoonam du na ci yow waaye boo futti koo taxaw ci géew bi nag mu jàkkaarloo yow benn mandikat dafa mandi tëdd ci suuf daanu di wax laa allah allah benn nitu yàlla bu mag romb ko daal ne ah ilaahi insaana yaskuru laa yakunu hakaza kii lay tudd de nii mu lay tudde nii sàngara sii fuur ci gémmiñ gi mu di la tudd nii du nii daa di wuti ndox ak saabu laabal yaram wi ba mu laab mu laabal gémmiñ gi génne sàngara si laabal ku yépp fomb bàyyi ko fa dem ba mu tëddee ba guddi mu dégg benn kàddu yaa sirriyu anta taxarta fammuhu li hajrina yaa sirriyu anta taharta famuhu li hajina yow de laabal nga gémmiñam ngir ñun kon daa mel ni kay wax yàlla wa nahnu taharna xalbahu min ajlika ñu it laabal nañu xolam ngir yow kon laabu gémmiñ ga ca la laabu xol ba bàyyi ko kon laab day te nit mënoo ko àggale ci yàlla te eh, fokk nga tàqali ko sobe yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba mu defee la mu def ca Misra te soppe bu dofa ko ko yóbbi na tax soppe bu dof baaxul noon bu noon bu yeewu sax a ko tane noon bu yeewu moo tane soppe bu dof nit day sopp nit wax ba wax loo xam ne arrangéwul ki muy wax Muusa bi mu juddoo xam ni ngeen ko xamee ñu sànni ko mu ñëw ba teer ci loxoy Firawna bi mu ñëwee ba teer ci loxoy Firawna euh, jabari Firawna yàlla sànni mbëggeel ci xolam mu bëgg ko ak la ca xew lépp ni ko bu ko rey nañ ko bàyyi daal di koy daal di tagg Firawna Firawna ni kii dama koy rey ndax man waxat naa ne ku fi juddu di góor ma rey la mu ne ko yow rek yaa mës a am doomi géej amul ku mës am doomi géej ci àddina ku dul yow yow rek yaa mën a taxaw ci sa ci sa plage bii di féexlu géej gi dawal doom ba teg ko ci sa loxo bu ko rey daal di koy jaayee jaaye ba mu jël ko waaye bi mu màggee copte yi mooy waa kër Firawna yi ñu dëkk Égypte ñoo doon originalu Égypte maanaam israéliens yi mooy famille ba fa Yuusufa bàyyi woon ñoom lañ def ay jaam di leen liggéeyloo di leen taxanloo di leen lakkloo ay mburu muusa nag xam na ni bokkul fii ci copte yi wóor na ko feela ba bu xëyee rek dem fa benn bis mu gis benn israélien di xeex ak benn copte muy atte di atte atte jeng dóor waa ji mu dee waaye ñépp nëbb secret ñu nëbb secret kenn waxu ñuy enquête ba ay jamono mu dellu siwaat fa fekkaat kooku mu doon attee mu doon xeex ba mu dóor waaja mu faatu muy xeexaat mu naan ko yow bàyyi lii ngay def laal ko rek mun ko Moussa da nga maa bëgg a rey ni nga reyoon waa ji bërki démb soppeem la waaye dafa dof ah am ku jóge ci àll ba nag ah Moussa ñu ngi tamit na bi ka de ñu ngi réunion ci yow de mu génn dem Madian am fa juróom-ñetti atam ya ba mu wëlbatikoo di ñibbi si ànd ak njabootam nga yàlla dogale ko ku yonent ca tuuru Chine pour ma gàttal xisin ndax nett li histoire bi de yëkkatiwuñu lii ma wax rek moo ma yëkkati ba mu duggee ci ba muy dugg dafa séen dafa séen garab ga di leer te jamonoy sedd la mu ni famille ba soxnaam sa ak ñamu àndalan toog leen fii ma dem wuti sawara fële walla bu deewul ku ñuy laaj ma laaj ko fu ñu war a jaar ndekete leeru suñu borom la ba mu jubee xur wi rek mu ne ko yaa Muusa fa'la' na'layka innaka bil wadi al muqaddas tuwa fa'la' na'layka summil sa ñaari dal innaka bil waadil muqaddas toi yaa ngi ci xur wu sel na alayka boobu mu fas fassiroona yi dañu cee wax wax yu bari ak a bari ci liñ ci wax ci na alayka bii ñii nee nañu dafa amoon jiddul imaan maanaam deru mbaam ñii ñu ni dafa amoon deru médd ñii ñu nee ñu dafa taqan sobe waaye imaamul Ismaayil man la mu ca wax laa nangu nee na duy dal uma tabi'atun wa nafs jikko jaag bakkan bala ko yàlla ni ko dindiku ma ngi koy laabal a tabi'atu wa nafs la ko ni dindiku te tafsir bii ma lay wax imaamu Ismaayil moo ko te man lii laa nangu mu ne ko dindi naa ko mu ne ko wa anna axtartu ko kon tànn naa la mu ne ko laabal naa la nga nangu mu ne ko ah mu ne ko wa anna axtartu ko tànn naa la kon léegi mu ne teg mu ne ko fastami li ma yuuxa déglu li ma lay wax mu ni teg mu ne ko inna nii anna allah laa ilaha illa anna jar na dëgëral garab buy wax ni may yàll inna nii naka man mii mu ne ko ah mu ne ko annaa man allahuma yàlla laa ilaha illaa anna amul benn buur bu jara jaamu te jaamu nga di jëriñ wala ñàkk gaa jaamu di wàññi illa illala ndara yàlla moo tax gis nga ay bii ma des na cee ndox lu bari sax waaye laab gi rek laa ci soxla nit bala nga koo mën a yéegal ci yàlla danga koo yar laabal ko jàngal ko ba mu xam nga digal ko yàlla laabal na Muusa jàngal na ndax nee na ko amul benn buur bu jar a jaamoo te jaamu nga di jar luul yàlla mu ne ko naxam xam naa ndigal la sago ñëw na mu ne ko fa but nii jaamu ko mu ni tekk mu mel ni def ko ne nu ma lay jaamoo mu ne ko waqimi salaata li sikra julli nettali nañ ma ni boroom dëkk bii di sama turandoo di maam Thierno Ibrahim mas naa tëdd ba guddi mu dégg génn kër guy yuuxu wax bawaab bi ni ko seetal ma ñooñu lu ñuy yuuxu mu dem ni ko boroom kër gii moo faatu ñuy yuuxu mu ni ko loolu de jëru ko reer ba regg nar a tëdd te julliwoo gee moo jar sa waa kër di yuuxu yooyu yuuxu fa'bud nii jaamu mu ne ko nu ma lay jaamu mu ne ko waqi bi salaatali zikra jullil te beneen aaya mu ne ko ishab ila firawna innahu taqa mu ne ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yoon la yàlla xar dënn bi ngir laabal ko ñaata yoon ñetti yoon sayyidina muhammad ba mu amee juróom ñaari juróomi at ca Girbanizad muy bokk alima alimatu saadi di nàmpal ca Girbanizad ba ko xalimatu Saadi di nàmpal ci Girbanizad Jibril fekk na ko fa nee nañu ak Mikaayil daaneel ko xar dënd bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam na gis naa ko ñu génne lu ñuul ci sama biir dënn raxas ko sànni ko may ñu ñawaat ko muy benn ñaareel ba mooy keroog ca xaaru Hira bi ko yàlla di jox alxuraan ci fukki fan ak juróom-ñaar ca ba mu amee ñeent fukki at sunu boroom yónni na sidna Jibril mu xar dënn ba raxas dënn bi nee na am na luñ ci génne sànni ko ñëwaat ko ba mel na melam mu ni ko alam nashra sa sadrak xam nga Moussa mooy ñaanoon sunu borom ni ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min xaw yafqahu qawli yonent bi nag yàllaa ko nii sallallahu alayhi wasallam alam nashra lak sadrak ñetteel ba mooy kañ keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam amee juróom fukki at ak ñaar Makka weddi ko mu dem Taayif kër nijaayam Taayif weddi ko mu ñëw ujuun di fa jàng alxuraan jinne ya wër ko boo demee sax léegi màkk dañ faa def benn jàkk ñu koy tuddee masjidul jinn man dem naa fa saa yu ma demee màkk dama fay dem foofa la doon jàngee alxuraan suratu rahman te jinne yi wër ko ma nga dend ak armeel yi ujoon fañ denc sayyidatuna Xadija radiyallahu ta'ala anha benn lañu ba mu fa jógee nag yàlla ni ko jógal keroog malaayika yi jibril ñëw ak mikail xar dënn am luñ ci génne raxas ko dënn bi sànni lañ ci génne ca la ko sunu borom joxar bee nag tagg ko taggam bu réew ni ko wa innaka la ala xulliqin azim moom la sëñ Tuubaa di wax ni xatbaata yashfi min ba'di tuhri xatbaata yashfi waaye kañ kañ min ba'di tuhri ci ginnaaw ba mu laabee kon ñett yoon yàlla yónni na ko sidna jibril alayhi salaam ak mikaayil yàlla yónni na ko sidna jibril ak mikaayil ñu laabal dënnam bi ngir mu yéeg ci sunu borom sëñ Tuba ba mu ne bërëb jëm ci yàlla daf ko ne xàlli nii rabbi xàlli nii bil masaaya misla chiini min xadli miimi wa chiin wa siin xalli ni loola mu defan Muusa moom suñu borom def ko Seydina Muhammad mu ne ko def ma ko rabbi xalli nii waaye sama borom yàlla ràng ma nag sama yi mu mel ne yàlla def ko ni yow Ahmadu noo bëgg mel mu ne ko misla la yi damaa bëgg mel ni chiin su tooy min xabli miim yi jëkk miim wa siin ak siin muy dama bëgg mel ni jant mu ne ko def naa la noonu mu ne ko liste jib da'wati bi maa faaqa sanni wa bi maa faaqa rabbi kullu sununi lii ma la ñaan nag may ma ci ba may ma lu kawe sama njort kon yonent bi yàlla sunu borom subhaanahu wa laabal na ko yonent yàlla Muusa al bi ko yàlla daataaka responsabilité laabal na ko waaye sëñ Tuubaa itam ñaan na suñu borom loola amoon ca yonent yàlla Muhammad suñu borom defal ko ko yonent bi alayhi dafa mas toog ci maddina ba yàgg mu ni tey de waaye ku bëgg a gis kuy dem aljanna tey dox ci kaw suuf xoolal kuy jëkk a ñëw ci mbooloo ku bëgg a gis kuy dem aljanna tey dox ci kaw suuf xoolal kuy jëkk ñëw ci mbooloo nees tuuti benn waay agsi sikkim baa nga gudd lool ma nga yor jeexitali njàpp sikkimbaa nga tooy ak njàpp ma nga bokk ñaari dàll ya ca mbaggam càmmooñ ma ñëw teg dàll ya ñëw def tahiyatul masjid toog jàkk jépp jàkk jépp xam ni kii la yonent bi doon wax jàkk jépp xam ni kii la yonent bi doon wax ba waxtaan wa wii ba ca ëllëg sa ñu toog fa ñu toogoon yonent bi dellu wax la mu waxoon daldi ni képp ku bëgg a gis kuy dem aljanna tey dund tey dund xoolal kuy jëkk ñëw ci mbooloo waa ja dal di ñëwaat ak njàppam lu tooy la ci sikkim ba ak ñaari dàllam yaag tahiyatul masjidam ba daal di toog ba muy ñetti fan Abdullah ibnu Omar al ansari waxuma Abdullah ibnu Omar faqih bu mag bi nga xam Abdullah Omar ibnu ansari Abdullah Omar al ansari laa wax wala Abdullah ibnu Omar al az moo jóg topp waa ji ba waa ji génn jàkka ji mu ne ko man de damaa jàppante woon ak sama baay ci ni ko dinaa am ñetti fan yoo xam ne duma ñëw ci kër gi damaa bëggan bu jàppandee nga ñu dem sa kër ma ma am fa ñetti fan nga ganale ma ñetti fan waa ji ni ko ah waaw loolu kay moom yëngu dina jàppandi dana dem Abdullah ibn Omar daal di ànd moom. bi ñu demee mu waa ji dugal ko ci néegam di tëdd ak moom ci benn lal ñu nekk ci benn néeg waaye gisul waa ji di def jaamu yàlla genn ci guddi gi lu dul ginnaaw bu jullee gee ba def euh, safa bii wiitar tëdd saa yu wëlbati koo ci lal bi daal dina ni laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala subhanallah wala allah akbar dina tudd yàlla ba julli fajar jot mu yeewu julli ñaari rakkaay fajar julli suba continuer du wor bëccëg comme ni ko nit yàlla yu mag yi defee ba am ñetti fan te adday fu salaasa gan ñetti fan mu ne ko waaw yow amuloo benn benn jaamu yàlla bu ma gis booy def bu dut bii ma gis nii waa ji ni ko ah ci lu dul may di julli samay farata di mu ne ko déedéet ndax amuloo genn xeetu jaamu yàlla booy def mu ne ko lu dul li ma gis daal lii nga gis daal defuma mu ni ko ah man de boo gisee ma ñëw fii jotiwu ak sama baay dara dañoo toog ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñetti yoon mu wax ne ku bëgg a gis kuy dem aljanna tey dund na xool kuy jëkk a ñëw nga jëkk a ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ko ci beneen bis nga ñëw mu waxaat ko ci beneen bis nga ñëw ma bëgg na xam nooy jaamoo yàlla loolu moo taxan ma ànd ak yow ñëw fii yow nag gisuma ngay def lu dul julli juróom daal yaa ngi koy def bu guddee yaa ngi tudd yàlla gisuma ngay woor bëccëg mu ne ko ah ma di ba yàgg mu ne ko ah te taxawal taxawal anaa xusey la am naa as njikko am naa as njikko daan toll ni ko luy sa jikko mu ne ko bu ma woppee sax du ma bëgg a wér man lu yàlla dogal rek meex na ma bu ma woppee sax du ma bëgg wér bu ma reggee du ma bëgg xiif bu ma xiifee du ma bëgg ren bu ma nekkee ciw naaj du ma bëgg ker bu ma nekkee ci ker du ma bëgg dem ciw naaj bu ma ñàkkee du ma bëgg am bu ma amee du ma bëgg ñàkk man lu yàlla dogal ci man rek mooy li ma neex mu ne ko loolu mooy sa xuseylatu loolu mooy sa si njikko jaamakoti yàlla yépp lii lañu bëgg te mënaguñ ci àgg waaye lu tax ma nett lii waxtu waxtaan wii ci ci ci bii mooy waa ji màndarga ma moo ne mooy jeexitalu ñàpp ci yaram mi ba ñu ko toppee ba ca biir loolu lañ fekk ci biir loolu nag euh, bu nu ko waxtaanee fii ci Daaru Muuti dañ ciy roy borom dëkk bii ndax man nett lañ ma ni euh, maam Thierno lépp loo ko mos a wax rek alhamdulilah lu yàlla dogal ci moom rek neex na moo tax Sëñ Tuubaa dafa wax ci téereem ne alxalbu kal maliki fil ahdaal mahma yemil tamil bilam tiraay xol ci yaram dafa mel ni buur cim réew boo bëggee rek fu say cër jëm rek jengalal sa xol mu jëm fa moo tax dégg mu koy ñaan cee téeréem ba yàllaahu yaa mu xallibal xuluub xallib xuluubanaa anil uyub waa baax na kon ma ma tëj ko kon alxalbu kal maliki fil adaa ma ma yamil tamil ma am tiraa ab xol day mel nii buur mel cim réew fu mu jeng rek cër yépp dafay jeng jëm kon boo bëggee say cër baax ak sa yépp dangay ngay jengal sa xol jëm ci lu baax noonu ko yonent bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ni am na loo xam ni ci xol bu baaxee lépp baax bu bonee lépp baax ñu ne ko loolu lan la mu ne loolu mooy ab xol wa in turid islaaha al a maa fa'tabir islaaha lil xalbi maa nee na boo bëggee yéwénal say cër nee na na nga yéwénal sab xol waaye làkki na ma lii nag tariqatu tawil du yoon wu gàtt ngir nga laabal sa yaram laabal sa bërëb laabal sab xol nee na yoon wu gudd la lool te dox ci lu diis la laa yaqdul misaal wal mubhari nit kuy neenal ay heure wala ku tàyyeel mënu ko mukk kon yoonu àgg ci yàlla mooy yoonu laab ku laabal say cër laab gi day def taasir ci sab xol te su ko sab ku sab xol mucc sag àgg ci yàlla dootu jafe ñu ngi sant jataay bi yépp di fi di jéggulu ndax ñun ñu ne mooy dëkk bi gën a rëy ci ñun ndax man dem naa ba nekk mag sëriñ Cheikh aw Balla ak moo Modou Awa Balla rek laa defe noonu ñoo di sëriñ ndax ñoom laa daan dégg ñoom rek laa daan dégg fu ma dëkk ndax ñun ñooñ lañu xamal ginnaaw bi ma màggee laa doog a dégg tur beneen sëriñ waaye Cheikh Modou Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Awa Balla ñoom rek laa daan dégg ci kër ci daaray borom sëriñ ci daaray maam Thierno ci laa jóge ndax sëriñ bu mbay man ci daaraam la bàyyi ko te mas naa ñëw ci dëkk bii muy taw mu ànd ak kilifa maam Thierno woo ko dugal ko bayti ba taw ba siwetee kilifa yooyu ñu àndalan daal di laaj maam Thierno lu tax mu woo Aboubacar rek te bàyyi leen fi mu leen Aboubacar alxuraan la yamshi alal ard te alxuraan du tawte alxuraan la daan naafila moom Serigne Aboubacar Mbaye kenn rek la gëman itam muy boroom dëkk bi di Thierno moo tax man dama am ay ba ci mbooleem ku dëkk Daaru Muxti lii itam fierté la ci man ci toog gii ma toog. ci dëkk bi ci boqaadul mubaaraka bii di di daaru mooti di jéggulu ñépp di ñaanal ñépp di sant yitam ñépp di ñaan sa borom yàlla yàlla na leen saxal ci dëkk bi ci barke yonent bi nangu jaamu yàlla yépp nangu jëf yi yàggal fi boroom dëkk bi ci barke Seydina Muhammad euh, sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ Koso ci waxtaan bu am solo wi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëmoon ci naka la nit kiy def ba àgg ci boroomam subhaanahu wa ta'ala te nga jaare ko ci laab ci zahir laabu zahir bi mën a jeexal ci laabu baatin gi laabu baatin gi mën la xëcc ba àggale ci suñu borom te nga ne ko indi ko ci anam goo xam ne anam ko matale la kon ñuy ñaan suñu borom subhaanahu wa ta'ala mu fay la gën jaakawe fay tànk yi nga xamante ne moom nga jóge jógee fële xam nañ ne yitte yi bari na ci yow euh, fa nga jógee tamit sore na waaye nag xam ngoo xam looy fekk si fii moo tax nga sawar ci bi biñ la wooyee rek nga ànd ak ñun jotaay bi nii kon nag loolu noonu yàlla na ko suñu borom làq fu yàq yeggut